kon ñu ngi woon ci tënk bi nga xam ne moom lañuy tënk ghazwatu Uhud kon gisoon nañu li nga xamante ne nii ci la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ni mu yëge ne waa Quraysh daal daal dinañuy mobiliser takku ba dëgër ngir ñëw daal di armé wu jusqu'aux dents ngir daal di xare seeg moom wàcc nañ fii sax ba pare boyal li nga xam ne mooy seen seen nag yi ñu fi seen seen xare seen seen gëlee seen gëléem yi ak seen fas yi ñu fi indi léegi nag loolu ci seen tool yi di yàq foofu yépp di saccage foofu yépp léegi nag moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na leen gént gi nga xam ne moom la gént ak li nga xamante ne nii noonu la ko fiiree ak li nga xam ne moom la leen jox xalaatam ne leen bu ñu génn nañ leen des fii baleen ñoom fi nga xamante ne nii mooy fa ñu ne bu dee fa la ñu ne ñoom nekk nañ fa gine yéesuñ ne buñ duggee fii nag ñu xaree ñoom waxoon nañ la nag xalaat boobu moom la président naafiq yi ndax mu ngi woon ci mbooloo mi daal di jóg moom ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ci xalaat boo bëre waaye nag mu am ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom daanaka ñu bari ñoo xam ne fekkewuñoon Badar ci jeunes yi rawatina ñu bari ci waa lansaar ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun daal ñu gis mooy ne génnal ak ñun génn ñu ñu daal di dem dajeeg suñu noon yële ndax kat dañuy ragal ne bés bu ñu toogee fii fekk wuñ leen fañ ne ñu jàpp ne ñun dañ leen a ragal te ñun dañoo yonjox te loolu day gën tax may leen fit ci seen suñu kaw ñu gën a xattalu suñu kaw naan gaay dañ ñoo ragal di ñu yëgee ne ñu ngi fii seen buntu kër di leen titiyee ba pare yàq seen tool yi ñu yëg ko génnuñu ko ñii dañ ñoo gën a ragal bu ko defee ñoom dañuy gën a am doole suñu kaw kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mun kat lool laa gis loolu la ñu gis ñun ñii nañu génn Abdallah ibn Ubay daal di tëbaat jóg ne yaa rasuulallah ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam e desal fii Medina non bul déglu waxu ñii ah ñii dañoo mel expérience man may wax ga man may kilifa goo xamante ne nii moos damaa damay wax. avec de l'expérience man damaa am ni nga xam damaa jar bu mbir yi xam ni mu demee gars yi di wax ñii xamuñu li ñuy wax nañu des fii bul génn fen ndax kat ñun gis nga maa ngi wàcc yàlla laa wax ñun waa Medina fii Yasrib <coughs> alhamdulillah <coughs> ma suñu fee génn mukk di dem di daji dajejeeg suñu benn noonu ci biti lu dul moom gañe nañu te nag kenn masula dugg ci suñu biir fekk suñu fii di ñu dal lu dul ñun ñoo ko gañe kon nag yonent ma lay saasam xoola ñii bu leen déglu ko am ah, bàyyi leen fële te nga da nga des fii voilà ñoo ñoom bu ñu fa desee des nañ fi gën a yées comme ni nga ko waxee bu duggee fii mais ñu xare ñooma ah, jigéen ñi nekk ci kaw monta ci kaw kër yeeg yooyu ak kii étage yeeg yooyu di sànni xeer ak xale yeeg yooyu ah ak ndox yu tàng kon nag loolu la booy nga nag bu dee dellu na ñoom waa Quraysh mais ñu dellu nekk ñu kutus comme niñ fi ñëwee ah man lii laa gis les mains. gaay mu am ñeneen ñoo xamante ne nii nag ñoom ci seen bopp bu fekkoon nañ Badar waaye ku mel ni Seydina Abdul Muttalib ak ñenn ci ñi nga xamante nii ci ponkalu ñoo xam ne ponkalu saxaaba la ñoo xam ne ñoom dañoo gisoon tamit li gaa yi ñu mooy ñi mu ñi waxoon avant Abdallah ibn euh, Ubay di waxaat ñooñu ne nañ génn Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daal di jóg moom ak gaa yooyu ne yonent bi alayhi salaam bàyyil ñu dem fekki leen fa ba pare Seydina Hamza radiyallahu anhu ne man maat naa ci yàlla ne sax man du ma ma lekk benn lekk lu dul ma xareek ñoom voilà ñoom waa Quraysh en dehors de Médina ci biti laay xaree ak ñoom léegi nag bi nga xam ne nag bon ci la gaa yi wax loolu léegi nag ñeneen ñi mu des ñeneen ñoo ku mel ne ñoom ay Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar Seydina Ali radiyallahu ñoom ñoom ñu yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ñoom moom seen wax mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal mooy seen wax léegi nag mais mooy gisee ñoom Seydina Hamza radiyallahu anhu ak ñi jotul woon dem Badar ak ak gaa yu bari daal di jóg ne non non yonent bi saa saa nañ génn léegi nag bi nga xam ne ci la demee noonu léegi nag Seydina Rasulullah alayhi salaatu wassalaam daal di daje mi daal di jóg. daal di dem ci nga xamante ne mooy këram al imaamul waaqidi rahmatullah alayhi mu bi muy dugg këram di dem ni këram mu ngi ànd ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu dem sol mbubbu ko ngam sol ay yéreem ba daal di sol ñaari mbubb koŋ la soloon daal di léegi Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñoo ko kaala léegi nag bi nga xam ne nag ci la def noonu nekk ci biir Seydina ki nga xam ne Usayd ibn al-Hudayr ak Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhuma ñëw ci ñoom Seydina Hamza ak gaa yooyu ak seen mbokk yi ci waa Ansaar yi nga xam ne ñoo wax ba yonent bi alayhi salaam nar a génn ñu ñëw ne leen mais yéen est-ce que seetaan ngeen li ngeen def yéen yonent bi alayhi salaam moo ñu gën a xam boroomam moo gën a xam xew nañ des fii yéen ngeen fexe ba koo ba ba ñëw ba nar koo forcé ba muy génn waaye seetaan la leen di wax waaye xam ngeen ne lii rafetul léegi yéen li ngeen di def dem leen ngeen ne ko yeneen bi aleyi salaatu salaam léegi finalement yow daal li nga wax la ñuy def léegi nag bi ñu demee fekk entre temps yeneen bi aleyi salaatu salaam daal dinay solu bay génn léegi nag mu daje gaa yi de bi mu génnee na ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun de daal dinañuy rëccu ci liñ la wax bon rëccu nañ ci liñ la wax jox kat ñun ñoo la forcé ba ngay génn nii te nag loolu waruñu woon de léegi nag yu ñu ne ko kon nag desal comme niñ ko bëggee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet ne leen déedéet man wax naa leen li ma leen wax ngeen bañ lu dul ñu génn te nag xam neen ba ma sol sama mbubb ko ak sama waajal sama arme yëg leen ne warul ci benn yonent bu solee li nga xam ne mooy armature am mbubb ko am yéere xareem ngir génn daja yeeg noonam amul moom warul ci moom yellul ci yonent boobu ak yonent bu man di doon doo man mi alayhi salaatu salaam may tegaat yére boobu di ko summi fekk xare ju waat ña nga xamante ne ñoo tax ma sol ko kon nag ci noonu le ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di waajale ngir génn léegi nag loolu bésu àjjuma la woon ci bésu àjjuma boobu ci la doon wax ak ñoom daal di leen defal xutba wax ak ñoom ne leen nag comme que ba ñuy génn nii yéenay lakumun nasr waaye in sabartum awaaye bu ngeen déggee li ma leen di wax tey topp li ma leen di wax yéenay gañe aywa léegi nag ñu ne nag nañ leen génn bi mu waxee ñoom ñooñale bi ñuy génn nag ñaata lañu woon ñu ngi ne woon ñi nga xam ne mille lañu mooy mille mooy junni lañu Quraysh ñaata lañ ñoom ñetti junni lañ jullit ñi génn yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn ak li nga xamante ne nii mooy junni muy mil léegi nag bi muy génn comme ni nga xam ne noonu la nekke mooy sunnaam mooy bi muy génn ki nga xam ne moom la defoon muy jiite Medina di jiite ci jàkkaam ji di jiite nit ñi yor intérim bi moo doon Abdallah ibn Amr ibn Ummi Maktum al ama bi ñu doon wax ci abasa wa tawalla moom moo mële la ne moom moo na jiite moo ko fay toogal jiite julli yi fii moom silmaxa boobu la di Seydina Abdallah ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi di génn ba àgg benn bërëb bu ñu naan ashawt léegi bon diggante Medina ak Uhud ne soreetul bon Abdallah ibn Ubay ibn Salul mooy naafiq bu mag bi de ne jóg rek mooy mooy nii ah mu ne oh. way man daal ataan ataahum waasaani maa nadri ala ma noq noqtalu anfusana naqtuloo anfusana hahuna ayyuhan nas léegi mu jóg moom naafiq bi ne bay wayow man daal man daal seetlu naa ne Muhammad daal alayhi salatu wasalaam wal iyaadu billah waxul sax moom daal damaa mooy topp xale yi te lay la yoo xale Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib xale la ah ak ñeneen ñi àndoon ak ñoom ñoom Seydina Sa'd ibn Ubaada est-ce que ñoo xare lañ wal iyaazu billah waaye booy waxu naafiq mu ne waaye man man mu man mu bàyyi fi sama xalaat man kilifa gi ma doon topp waxu xale yii kon yonent bi alayhi salaam Muhammad daf maa mooy quoi bopp xale yi wal iyaadu billah léegi te sax man xaw ma sax nan lañuy rey suñu bopp fii quoi di di sànni suñu bopp ci alkane fii fii ci dara é léegi mu uh, man maa ngi dem ah léegi bi muy dem am ci naafiq yu bari daal di ko ci topp ñu bari nag ak ñi nga xam ne daa amoon sikki sàkk ci seen xol yi léegi nag bi nga xam ne muy bi muy dem 700 personnes la yóbbu léegi bi muy dem ñoo ànd ak moom yow <coughs> wañoo <coughs> moom mooy trois cents bokk un arme bi mooy bu ñu xaajee armée bi ñetti xaaj benn xaaj bi mooy trois cents personnes la delloo léegi nag bi muy dem kii bi mu neen wax loolu di dem eh baay ah, baayu Seydina Jaabir di Abdallah ibn Amr ibn Haram rahmatullahi alayhi min bani Salima radiyallahu anhu daal di jóg ne ko ah wax leen gaay yi ñoom Abdallah ibn Ubay gaay yi koy topp ne leen ah yéen samay ñoñ maa ngi leen di ko seen borom di leen fàttali seen borom ndax da ngeen ñuy gàcceel ginnaaw bi ngeen xamante ne nii gàcceel seen i ñoñ gàcceel seenum yonent alayhi salaatu wassalaam bi ngeen xam ne ci la teew seen i suñuy noon teew nii ñu seen yoon loolu maa leen koy fàttaliku seen borom di leen fàttali loolu le léegi nag gaa yi na ko Abdallah ibn Ubay gaa yi mi na ko waay yow ah Abdallah ibn Amr ibn Haram eh sa waay déglu ñu fii quoi oh ñun bu ñu xamoon ne fii xare dina fi am non duñ leen bàyyi yéen kese ngeen nekk fa kon dinañ fi des waaye bon euh, en fait ñun la nara annahu sa yakunu qital quoi ñun gisuñ ne fii xare na fi am wal iyaadu billah léegi nag bi mu waxee waxee ñoom ba sonn gaa yi daal jàpp fi ñu jàpp ne ñun Su'alaba waay toppal ne ñun demuñu xeexuñu ndax fii xeex lu fi am bu fii xeex naroon am sax ñu ne waaw parce que ñoom fi ñu nekk en fait dañoo ñëw ba gisaguñ waa Quraysh ndax waa Quraysh ñu ngi beneen côté bi léegi mais xam ne ñu ngi fii leer na léegi ci la dëppee mais léegi bi nga xam ne ci la wax daal ba gars yi ne siisu ne par force dañuy dem yóbbu 300 euh, euh, nit. ànd ak moom moom Abdallah ibn Ubay Amr ibn Abdallah ibn Amr Haram di bàyyi Seydina Jaabir na noonu yàlla yi ngeen doon yéen borom bi sax dina wo dina woomal yonent bi ale yonentam alayhi salaatu wassalaam wëllif leen soxlawu leen dem leen seen yoon yàlla leen borom bi daal di nekk ñoo xamante ne nii da di da leen di toroxal léegi nag bi nga xam ne ci la ñuy dem ñu naroon a yóbbaale sax ñoo xam ne ñu baax lañ woon ci waa banu salima ak waa banu xaarisa tuutee des gaa yi mbaalaale leen ci saxaaba yu baax ñu bañu ànd ak Abdallah ibn Ubay léegi nag mais finalement ñu daal di nekk ñoo xamante ne nii daal dañoo mujj resté fi nga xam ne ne bon nañ resté fii bañu ànd ak gaa yee léegi nag loolu le xam nga loolu léegi bi nga xam ne loolu la xew na léegi nag bon waa Ansaar am ci ñoom ñu ne mais yonent bi alayhi salaam mais comme que demee na nii mooy suñu suñu armée bi finalement 700 la ñu ko waa te 1000 la ñu woon sa waay yóbbu na 300 Abdallah <laughs> ibn Ubay al munaafiqul xabiis alayhi laanatullah léegi nag ñu ne mais est ce que ñun yonent bi alayhi salaam doo ñu may ñu daal di gisi na mooy yahuud ya fa des jotoon a des xam nga alquran Uhud moom moo topp mooy instant bi waa banu Nadir ak waa banu mooy euh, abwaab waatu nushayrun thumma ghazwatu safwaan wa badru qitaalin ma sulaymihim wa Qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu Ghatafaan thumma Buhraan Uhud waqatul ghumam ni ko borom xilaas waxe radiyallahu anhu mooy banu nadir ñoo fa nekkoon génneeguñ leen ak waa banu Qurayza sinon waa banu Qaynuqa génne woon nañ leen comme niñ ko gise woon ci saar bii nii léegi ñu ne tee ñoo dem suñu alliés yooyu ci yahud yi bokk ci waa banu nadir ak waa banu Qurayza ñu wax ak ñoom ñu jàppale ñu yonente ma nay saar saam ne leen ñun soxlawuñu amuñu soxla ci ñi nga xam ne ñooy ñoom wallahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam